boo xam ne bu ci nekk ba mu ko koy dee am na lu mu waral ci moom bii jooyloo ko jooy yu tar bii reetaan loo ko reetaan yu tar tamit <laughs> kontaan léegi ba yeneen bay saa jógee ci bërëb bi dem sayyidatu Aisha daal di koy laaj radiyallahu anha mu ne ko nekkuma koo xam ne damay wuññi mbuutu yonent bi alayhi salaam nekkuma kuy dévoiler secret wu yonent bi alayhi salaam loolu mooy kii waaw ndax sayyidatu Aisha radiyallahu anha moo tax finalement bu yonent way saa saam àddina dégg la mu wax bi yonent way saa saam génnee àddina malgré ne sayyidatu Fatima xam na ne sayyidatu Aisha mooy yaay la ci moom ndax yonent way saa saam baayam moo koy denc mooy yaayam la yaay la ci moom te ci côté boobu ak tamit lii suñu boroom ne yonent bi alayhi salaam wa azwaajuhu ummahatukum ne te ay soxnaam mooy seeni yaay yaay jooju dugg ak yaay yi nga xam ne mooy liñ naan sama tànta ci wolof <laughs> hein sa sa sa sa baay am sa wujju yaay yooyu ñu naan ko sa tànta koo xamante ne nii ak loolu ñaar yooyu yëpp taxaw mais xam na tamit jege gi sayyidatu Aysa jege baayam waaye teewul mu ne ko déedéet waaw maa kuntu nekk mu mukk nekk koo xamante ne nii di wuññi li nga xamante ne mooy sirrahu ala rasulillahi sirra di wuññi li nga xam ne mooy mbuut yonent bàyyi saa saam boo xam ne moom la ma di moom la ma wax waaw <laughs> waaw lii la mooy xisbu sirr waaw mooy nit dañ ciy jànge benn affaire bala ju génn lëkkaale bi kon leer na nit lu mu jege-jege kala wax secret bi bu la bu la kooku waxee secret moom bu ñëwee laaj la ko bu ko wax mukk waaw amul ah moom nag mooy bëkk néegu sëriñ bi de te man sëriñ bi éventuellement duma li ma koy gis bariwul ma ñëw fi tey nii ñépp toog mu wax ma secret bëkk néeg bi bàyyi ba may déposer parce que sëriñ bi nee na ko yóbbul ma ko day ñibbi yóbbul ma ko gaar ba jëlal oto bi taal oto bi yóbbu ko ngeen nekk ci yoon bi mu naan la ah sëñ bi waaw waaw waaw waaw bi de gis nañ mu lay baaxee affaire moom waaw ah, loolu moom lan la woon amoo droit di ko wax waaw même bu dee soxnaay sëriñ bi la amoo droit di ko waaw amul bon dama am feebul ci moom déedéet amoo droit nga naan dama am faible ci moom bu ma laajee dama la koy eh, moom nan naa koy mën a ngàntul déet yow moom doo lutu secret yow moom doo néegu secret waaw <laughs> kon lëkkaale baa ngoog sayyidatu Aïsha sayyidatu Fatima denc secret bi ban yonent bi saa saa di génn àddina te lii moo wax nañ la ko bi ñuy tàmbale mooy feebaram bi nga xam ne ci la génn àddina comme ni ko yenn riwaay leeral te wax nañ ko sànq waaw. waaye ñu gis bi nga xamante ne ci la yonent bi saa génn àddina sayyidatu Aïsha dogg ci moom moom Fatima sayyidatu Fatima radiyallahu anha ngir mu wax ko loo la ko yonent bi saa waxoon mu ne ko al aana naam bu dee léegi waaw. lu tax mooy secret balaa amoon bele te secret ba loolee mooy loolu weesu na mu ne ko kon nag bu dee léegi mën naa la ko wax nga gis lëkkaale lii ak buntu bi ñu génn Seydina Umar radiyallahu anhu keroog bi mu naan Seydina Sayyidatu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu radiyallahu anhuma di ko proposé di ko gaaral doomam ju jigéen ji Seydina Abu Bakar tontuwul waxul waxu ko dara delloowu ko dara <laughs> bi mu paree bi après bi ko Seydina bi yonent bay saa saa ñëwee nag ba denc doomu Seydina Omar gi ci la Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ñëw ci Seydina Omar nag ne ko xam naa xawoon nga ma mere woon nga ma de bi ma pro gaaralee sa doom ji ah di Hafsa waxuma la dara mu ne ko naam ay waaw moom kay na xaw ma naa mere naa la quoi <laughs> mu ne ko nag. falam yamna'ni an arji'a ilayka fima 'arabta 'alayya illa anni kuntu 'alimtu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dhakaraha ne ko boo gisee nag loolu xewoon dara terew ma woon ma tontu la ne lu waaw wala déet wala maa ngi ciy xool dinaa ci seet lu dul ne damaa xam ne yeneen tubaab saa saa mas naa tudd Hafsa am na na am na naal na daal di koy denc waaw bu ko bàyyi woon ma daal di koy denc mooy lan secret boobu. mooy secret loolu secret la woon mais bi nga xam ne yonent may sa sam mii boroom secret bi leeral na secret bi secret denc la woon soxna tax na denc soxna si mu ñëw daal di koy wax nag Seydina Omar mi nga xam ne sax moom moom moom la moom mooy waajuru ndaw si mu ñëw door ko ko wax mooy gis nga mooy wax nañ secret bi da ko doon Sayyidatu mais bi nga xamante nii après wax ko weesu na nekkatul secret Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nga ne ma boo daa mel na ma différence de parce que yow sayyidatu Aisha mi euh, sayyidatu Fatima radiyallahu anha am na boo xam ne des na parce que en fait yi ñaar la te mbir mi dëgg-dëgg loolu la comme ni ñoom al euh, imaam al na Hajar wax ndax am na riwaaya yoo xam ne dana ko da koo dalal xelam da ko ne est am na loo xam ne kenn riwaaya yi bu wutewuñ ci mooy première lim ko dégg que moom day génn àddina ci gàttal alayhi salaatu wassalaam mooy ab appam jege na loolu riwaaye yi wute ci waaye deuxième bi nga xam ne loolu la ko déey foofu la ay wute am ci biir ñi nga xam ne ñoo soloo xadiis yi ni mu ñëwee waaw loolu moom amul wute am na ci riwaaye masruuq bi bi nga xam ne moom lañ tudd boo xam ne dana ko te moom lañ gis nii ci riwaaye imaam muslim bi dana ko ah lim ko wax dana ko ndax nekkoo ah ndax bëggoo nga nekk sayyidata nisaa ahlil janna wala nisaa'i ñi nga xam ne mooy al mu'miniin wala nisaa'i haadihi al umma waaw loolu la sauf que daa am leneen lu ko ci yokkal ndax bëggoo nekk sangu jigéenu xeet yi walla ji sangu jigéenu àjjana waaw léegi dafa am yegg yenn riwaay yoo xam ne da wax ne ko est-ce que gërëmoo ma nekk ki nga xamante ne yow nga nekk koo xam ne bu ma génnee àddina ci sama njaboot yaa may njëkk fekk si yaa may njëkk mooy yaa njëkk gaañu fekk si ma waaw am na riwaay yu lokk loolu loolu al imaam al xaafis mu ne li gën a dëgër mooy ne ñaar yooyu yëpp sax mooy ñaareel bi ñaar yooyu yëpp la ko wax ñenn ñi bu ñuy nettali nettali benn kose ne est ce que bëggoo ci ñaareel bi nekk sangu jigéen ñi woy ngëm yàlla yi waa waa ajjana mu kontaan waaye am na ñeneen ñi daal di nettali beneen bi ne est sa gërëmoo nekk ki nga xamante ne nii mooy ki may njëkk a dajeel ki njëkk ki may njëkk a fekk si ci sama waa kër nee na ma kontaan. allahu akbar nee mu daal di kontaan moom sayyidatu Fatima radiyallahu anha ah <laughs> barki yàlla laa wax non <laughs> imagine leen saray ku nekk ci ñun buñ loolu mooy tàgg nañ la yonent bi alay saa saa mu leer na leen lii mu la wax noonu lay demee maa ngi nii damay génn àddina bu ma génnee àddina yeewu yaa ciy tegu <laughs> barki yàlla loolu moom non yaa may fekk non loolu moom saway nañ waxante dëgg rek ñoom bari ci ñun du la reet du leen reetaan loo <laughs> moo tax ñii saway ci beneen tirage lañ bokk ah <laughs> non kii mooy badaatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ah, <laughs> moo tax ñun dañuy font saway ñun ñu ngi feneen ñun yaa kii tegu loolu dina reetaanloo oh, ya allah ya allah parce que ñoom ñooy ñi xam ñooy al ulama waaw ñooy al ulama boroom xam-xam yi ñii ñoom soobu ci géeju rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam moo tax bam neen ko bam ne ko xanaa gërëmoo nga nekk ki nga xamante ne nii mooy yaa may njëkk fekk si mu daal di kontaan allahu akbar waaw waaw kon loolu lu ama am solo la waaw moo tax mu nekk mujiza yonent bi alayhi salaam njabootam waa këram ginnaaw bi génne àddina moom mooy ki ci njëkk génn àddina waaw même soxnaa yonent bi alayhi salaam kenn njëkk ko ciy génn àddina sayyidatu Fatima moo ci njëkk génn àddina fekk baayam alayhi salaatu wassalaam allah nga ma boo des na parce que yow sirru boobu que moom moo koy fekki loolu wow amagul am ah. walla mais loolu nekkatu sirru parce que de toute façon leer na mooy ne loolu yorent bay saa san daf koo waxoon mais jamono jam ko waxoon bëggu ko woon a wax kene day génn àddina loolu wax na ko ne ko waaw loolu la waxoon moo ma jooyloo woon jooy yooyu tar yi waaw waaw mais mu dalal ma wax ma leneen bi mu waxaale ko lool même bu dee ne benn bi ñëwagul mooy maa koy tegu maa ciy tegu ndax mu ngi nii di wax ak sayyidatu faat Aisha te génnagul àddina radiyallahu anha waaw kon nga gis ne ñaar yooyu mooy lan liñ ci bëgg a wax mooy daa fekk ba sirru ba léegi boo ko waxee tey nekkatul sirru waaw garaawul mën naa feeñ waaw contrairement ak li ñu gis xadiis sayyidina sayyidina Anas bi nga xam ne mooy dernier xadiis bi al imaam bi indi fii waaw boobu moom beneen affaire la boobu dafa parce que secret yi loolu imaam ni mu ñu bëgg a indil bi nga xam ne ci la indi xadiis wala nañ bàyyi loolu ba saydatoo ba xadiis Seydina Anas bi insha allah ñu wax loolu ñu def conclusion al imaam ni mu rangalee al imaam An-Nawawi rahimahullah ni mu rangalee xadiis yi nii mais parce que wax naa boroom xam-xam du def falaa falaa alors jël xadiis dóor fii jël beneen teg fii jël beneen teg fii nga naan voilà moo tax boo ñëwee di saraa seen téere bul naan xadiis bi bon man li ma gis waru ko fi a teg wala boog loolu man nga ne sax li nga gis loolu à la limite mën nañ la ko may sa xalaat la mais ñëw naan lii waru ko fi woon a def moom mooy man nga ne li ma yaakaar de fële la gënoon a approprier loolu moo ginoon a tegginu voilà loolu mën nañ la ko may man de ah lii sama xel li ma may mooy fële la gënoon a approprier mais doo wax mukk ne fii a ko fi woon a def imaam ndox mu fi indi xadis bi yaakaar nga ne boroom xam-xam yi toll noonu du tibbe ci géeju al du at nubu wa mos alayhimu salaatu wassalaam nekk ci waxu yonent way saasaam xam bu baax li ñuy def nekk nañ ñuy falaa falaa waaw moo tax imaamul haafid ibn hajar ci bulughul maraam bi mu ne harrartuhu tahriiran baalighan dama koo segg segg mu jéggi day waaw kon nag boo ñëwee di ko saraa te lool même imaamu Nawawi bi gisoon nañ introduction moom bëstal mi ñu defal boppam waaw bul yaakaar ne dañoo ñëw rek di bind noonu di asaalu non non non non déedéet waaw léegi dinañ xool li tax mu ràngale hadith yi noonu ak ban kii la ci bëgg wan waaw insha allahu taala kon ñu gis ci kon loolu lépp mooy denc secret moo am secret yoo xam ne nit ki bu delee ba secret ba amee weesu lool mën nga koo wax garaawul te loolu la Seydina Siddiq def loolu la Sayyidatuna Fatima radiyallahu taala anhuma daal di def fii tamit yeneen jàngat yuñ ci am mooy. Euh, yonent bi alayhi salaam comme ni sayyidatu Aisha wax te lool mooy liñ la doon wax sànq ne mooy riwaay imaamu Tirmidhi bi la woon rahmatullah alayhi moom moo ko soloo voilà ci yoonu euh, euh, Aisha bint Talha mu jële sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne ma ra'aytu ahadan ashbaha samtan wala wa hadiyan wala wa dallan bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi qiyamiha wa qu'udiha min Fatima waaw wa kaanat idaa daxalat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam qaama ilayhaa wa qabbalahaa wa ajlasahaa fii majlisihi wa kaana idaa daxala alayhaa fa'alat zaalika waaw falammaa marida daxalat alayhi fa akabbat alayhi tuqabbiluhu Allah sallallahu alayhi wa sallam mu ne sayyidatu Aisha ne man masumaa gis ku gën a niroog yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci dox win dalal waaye eh, ni nga xam ne mooy. Euh, rien ni sa sa rek ni mu mel rek attitude ak comportement ak lépp que Fatima masuma koo gis man Aïcha radiyallahu anha waaw buy dox comme yonent bi alayhi salaatu salaam nga naan mooy dox allahu akbar da naan kii moom moo la même buy jóg ni muy jóge ak ni muy tooge pare mu ne bu mësoon a ci yonent bi alayhi salaatu yonent bi alayhi salaatu day jóg daal di koy fóon akolaat ko fóon ko toogloo ko toogal ko moom fi mu toog yonent may saasaam ne ko toogal fii mu ne yonent may saasaam bu demee seeti ko tamit këram kër Seydina Ali radiyallahu anha moom Sayyidatu euh, Fatima noonu lay defal yonent may saasaam day jóg keeru baayam fóon ko daal di koy te ne ko ne ko toogal fii <laughs> Allahu akbar Allahu akbar oh masha Allah xoolal ñun suñu doom yi am na gëdd kese lañ foog am na ñoo xam ne gisoon nañ bi dañuy gis <laughs> ni nga waxati dara di ñoom <laughs> ñoom oyay na bi ay na ñe yi gisee yonent waaye sa di fóon alxasan wala alxusayn mu ne bii yéen mii yéen dayen di dayeen di fóon naa fukki doom ma su xool ko xoolum jaaxle ko bu dee ne yàlla daa xëcc seen xol yi ci sa xol waaw <laughs> am na ñoo xam ne masuñu koo def seen doom biisu jamais waaw jàpp nañ ne sax loolu ak yabaate lay day doon dañ may yàpp ak walla iyaazu billah ñooñu iblis ay fooy seen bopp yi parce que xamuñu lu baax ñoom moom baax lañ dëddu walla iyaazu billah waaw dollul foofu ca xadiis yooyee doon wax yooyee nga xam ne yërmum euh, gi ngay am ci njaboot jeg yooyu gisoon nañ xadiis yooyu foofale walillahi alhamdu wal minna waaw mu ne nag bu yonent bay saa saam feebaree mooy ma dafa feebar dafa metti woon manul woon a jóg hmm? yeneen moom mu daal di ñëw sëgg sayyidatu Fatima alayhi salaatu wassalaam di fóon baayam comme na nga xam ne noonu la ko doon defe alayhim salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonee mooy eh, eh, eh, moom moo tax sayyidatu Fatima hors classe la waaw hors classe la moo tax yonent way saasaam gis nga li wax ak ndax gërëmoo nekk sayyidatu nisaa'il mu'miniin yeneen riwaay sayyidatu nisaa hadhihi al umma est ce que gërëmoo nekk sangu jigéenu way ngëm yàlla yi wala nga nekk sangu jigéenu xeet yi wala nekk sangu jigéen waa aljana kooku hors classe la ndax li yonent way saa saa wax ci hadith al miswar biñ la wax ne fa inna fatimata bid'atan minni te lool ci kaw minbar bi la ko waxoon sayyidatu fatima dog la ci man wala mudghatan minni man rasulullah kooku hors classe la ndax dogu yonent way saa saa bokkul ak dogu keneen waaw moo tax masalaam ku gën ci diggante sayyidatu Aisha sayyidatu Faatu sayyidatu Faatima sayyidatu Aisha nangam ak nangam loolu ñun dañoo gis ne loolu même bu dee boroom xam-xam yi dañ ciy wute loolu c'est or classe hors sa sayyidatu Faatima hors classe la waaw mooy hors classe mooy lan <laughs> mooy bokkul ci ci rawante bi moom dafa tegu nee waaw parce que dogu rasulullah la sallallahu alayhi te bokkul ak keneen dogu rasulullah nuróol ak keneen moo tax Sayyidatu Aisha ci boppam moo def seere yu màgg yi ci moom te loolu dañ ciy xam ne mooy ngëneel waa ngëneel ñoo xam ngëneel waaw Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nettali lu màgg nii moo tax boo demee ci kitaabu yiy wax ci fadaa'il yi nii ginnaaw xadiisu ñoom imaam Muslim ñoom imaamul yi ginnaaw di wax ngëneelu Sayyidatu Fatima xadiis yi ñuy indi mooy xadiis bii ak xadiis Sayyidina al-Miswar ibn bu ñu amee luñ ci yokk yokk ci bii lañuy gën wu ak mooy bi mu ne inna fatimata bid'atun minni moom sayyidna al miswat ibn mahrama radiyallahu anhuma di baayu doom ci mahrama mu xoromuma magum quraish waaw ibn nawfal waaw bi gis waa teraanga ñoo xam teraanga wax yiiw ju nekk ci wàññi wala dalay yokk masumaa gis man Aisha ku gën a niroo yonent bi alayhi salaam ci doxinam dalalam lépp ni muy toogeeg ni muy jógeeg ni muy lépp ko Fatima masula am masula gis ku ku ku ku gën a niru waaw waaw moo tax ak xadiisu abaa bi mooy kii bi eh, bi eh, eh, mbalaan ba sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee kii sayyidatu Fatima dafa ñëw mu dugal ko ci biir mbalaan bi benn mbalaan bu mu yoroon Sey Seydina Ali ñëw mu dugal ko ci wala Seydina Ali dafa ñëw mu dugal ko ci balaan bi Sayyidatu Fatima ñëw mu dugal ko ci mbalaan bi Seydina uh, Al-Hasan ñëw mu dugal ko ci mbalaan bi Seydina Al-Husayn ñëw mu dugal ko ci balaan bi après nay allahumma haa'ulaa'i ahlu bayti waaw allahumma eh sama borom haa'ulaa'i ñii ahlu bayti ñooy sama waa kër man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ña nga xam ne ñoom la borom bi ne woon daa bëgg rek li yutahhirakum tathiira allahu akbar waaw loolu nit boroom ngëneel mooy xam ngëneel te nettali mbaaxu keneen deful lu dul yokk la waaw saa iñaan yeeg saa siis yeeg ñi nga xam ne jàpp nañ ne bu ñu waxee nitu mbaaxu nit moom da leen di wàññi wal iyaazu billah ñooñu ñoom ñu ngi ci xaqaar ak danaa ak woo xam ne gu gu suufe ak petitesse ak bassesse waaw ñuy gën a suulu waaw allahu akbar gis ne bokk na ci ay gi nit ki buy recevoir doomam mu def nii yonent saa saa doon recevoir doomam bi Euh, alayhim assalatu wassalam waaw te tamit dañ xam xame comme niñ doon a sànq mooy joxe secret euh, li nga xamante ne nii mooy ci diggante nit ñi bu dee ñu bari lañ loolu te man da ñàkk ndax yonent bi saa salaam da doon jafe mu nekk feneen tamit en plus feebar bi dafa metti woon loolu du lu aay liñ doon bañ wax nañ ko sànq ngeen nekk ñett euh, nga ñëw daal di déey ñenn ñi bàyyi bàyyi keneen ki di déeyante kenn ki Ah loolu mooy problème bi waaw ah loolu moom problème la moom <coughs> parce que <coughs> ah euh, euh, day indi day indi iblis dafay jaare waaw day day indi li nga xamante ni mooy ay ñëkk-ñëkk te iblis mën na ko faa jaar waaw loolu moom bu leen ko def waaw kon euh, loolu lu am a am solo la waaw léegi bi kon ñu leneen loo xam ne dañ ko ci gis mooy Eh, nit boo gisee nit mu nekk ci njàqare baax na nga daal di koy dalal moo tax bi nga xam ne ci la sayyidatu ma doon jooy jooy yu metti yonent bay saa saam gis ko mu wax ko leneen loo xam ne daa tax mu kontaan bay ree waaw mooy ku nekk ci njàqare boo ko mënee teggalu njàqarem def ko waaw waaye bu ko gën a enfoncé waaw ñëw fekk koo xam ne moom mu ngi feebar feebar bu méttee méttee métti nga naan ko diw de ah lii de moom yéeme na diw de ba ko dalee ca yow façon yu mel noonu waruñoo jege malade <laughs> ah, yow yow yaa yow si ñooñu ñooñu ñooñu ñëw gën a wéradi ci kaw ci kaw suuf <laughs> lan la nit di feebare <laughs> du feebar sàngam laa ilaaha illallaah yàlla na ko yàlla yërëm di moom moom lii la walla iyaadu billaah loolu moom ak tannasu la ak ñàkk xel waaw kon nag loolu lu ama am solo la waaw <laughs> waaw te dañuy gis tamit yonent bay saar saar eh, nettali eh, na eh, génnuk àddinaam xam nga waxoon na ko Abu Muwayhiba bi mu nekk ko kañ ànd ñëwul ñu dem ci almeer yi ba mu waxoon nga ko mais waxoon na ko tamit ki nga xam ne mooy Sayyidatu ma mais waxu ko woon ñeneen yi waaw moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na keroog yonent may saa saa génne àddina ma fàttale ko lam ñu doon wax naan amul benn ba ma du déggee muy génn àddina naan ar-rafiqal a'la àndandoo ba gën a kawe man ci laa xam ne kon yonent may saa lam ñu doon wax ni amul benn yonent buy génn àddina lu dul yàlla da koy tànnaloo waaw su waa mu des wala mu dem yonent may saa saa kon ba ma déggee mu naan ar-rafiqal a'la ci laa xam ne kon tànnuñu. boroomam la tànn mooy mu ngi génn àddina mooy moom yonent waaye saa saa waxoo woon day génn àddina Sayyidatu Fatima la ko waxoon ak Abu Muwayhiba <laughs> waaw Abu Muwayhiba moom benn surga la boo xam ne waaw loolu taxawoon nañ ci ca siira ba ñu koy gis <laughs> moom Abu te tamit nettali nañ ko fi ah biñ àndee Baqiya daal di ñaanal waa Baqiya doon wax ak Abu Muwayhiba ca guddi ga loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal waaye gis nañ ne tamit bokkoon na ci màndarga yi doon wane na yonent bay saa saam day génn àddina fii ci kii bi mooy que ne Seyna Jibril at mu nekk da ko doon gaaral Alquran ñoom ñaar kaana yu yudaarisu Alquran ñu jàngante Alquran at mu nekk benn yoon te weeru koor la woon comme ni ko hadith Seyna Abu Hurayra yi yooyu wax na ci ak yooyu leerale mais sauf que bi muy génn àddina yonent way sa ñaar yoon la ko def parce que li boroom bi waxoon ne ko walal axiratu xayrul laka min al sa lu mujj moo gën saa su ne li nga xam ne mooy li mujj mooy mooy mooy li njëkk mooy yonent way sa salaam bi muy génn àddina mu ngi woon ci perfection total te ma su cee deñ waaw mooy lam doon def at mu nekk benn yoon moo tax même i'tikaaf yi muy def da koo yokkoon waaw at mi nga xam ne ci li génn àddina liñ naan waa ji moom ku gën a jege yàlla yaa gën a bàyyeeku loolu waxi suñu wa woomu jamono la ak façon yooyu déedéet yonent ñi la gën a xam yàlla ñoo la gën a sonn ñoo la gën a góorgóorlu parce que mooy la ñu waxoon xam nañ ne wamaa qadarullah haqqa qadri day taxaw seen kanam saa su ne waaw di gën a redoubler d'effort waaw ndax li nga xamante ni mooy seen boroom géej gi ñu sóobu waaw dañuy gën a euh, mbir yi day gën a leer ci ñoom te lu muy gën leer seen jaamu yàlla di gën a fo di gën a fortifier seen takkook seen borom tabaaraka wa taala voilà mais yow yëpp waa ji moo gën a jege yàlla après mu balit ñu naan voilà léegi sax defatu dara waaw ab tàyyal dugg ko loolu moom sawaay nga xam ne sunna yëpp mu ray leen waaw sunna yëpp mu ray leen daanaka farata yi à ñu naan sawaay seega fi mu àggale léegi quoi loolu waxi caaxaan la nga naan lan waxi caaxaan la sawaay <laughs> loolu waxi caaxaan la c'est que pur wax de caaxaankat boo xamante ne nii di jéem a jaar nag ci ay waxu ay naan wala euh, nangam ak nangam loolu lépp c'est ce n'est rien du tout du dara waaw kon nag mu ngi noonu loolu lu ama am solo la <coughs> kon nag insha allahu taala kon nag ci kaw nii euh, lañuy gis ne kon euh, mooy loolu dañ ci jànge tamit mooy am na secret yoo xam ne du ñëpp lañ koy wax waaw parce que yonent bay saar saam Euh, euh, lii nii dëgg la yàgg naa euh, wax xeetam ne moom dafay jóge alquran wax ko ah muy wax keroog bi jógee Uhud ah wama muhammadun aba ahadin min rijalikum non du afa in mooy bi muy wax afa in maata aw qutila waaw wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum voilà na boobu bokk na ci nga xam ne yonent way sa sam alquran daa ñëw di leen ko tàggeek di leen wan ne moom day génn àddina waaw di préparer seen xel yeeg seen esprit yeeg yooyu que ne lool ba bés bu dina ñëw de te keroog tamit wa hajjatul wadaa gis nga lim leen wax waaw ne leen ñëw leen jël ci man ndax la'alli laa alqaakum ba'da ami hada amaana duma leen euh, dajate yéen ginnaaw sama at mi fii voilà kon mu ngi noonu ak li nga xamante ne idaa jaa nasrullahi comme li mawlana ibn abbas waxee ba sayyidina omar doon ko laaj radiyallahu anhuma mu ne ko lan nga ci gis mu ne man gisuma lu ne asaar boobu dafa ñëw doon tàggee yonent baay saa saa mooy yooyu yëpp ay lii layu général mais ñëw ba wax ne yow nii man damay génn àddina waxoon na ko sayyidina abu muwayhiba waaye wax na ko sayyidatu fatima bint rasulillah alayhima afdalu salati wassalam kon nag moo ngi noonu secret dañ koy denc ko wax voilà <coughs>